fa yaqulu alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu alsalihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalaam fi lbaabi alraabi'i wassalaasiin wa Mu'aawiyata bni Haydata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa haqqu zawjati ahadinaa alayhi qaala an tut'imahaa idhaa ta'imta wa taksuwahaa idhaa iktasayta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bayt hadithun hasan rawahu abu dawud rahimahullahu ta'ala wa qala ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahaki Allah kon al imam al hafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala mu ngi ñëw ak ñun ba léegi ci garab gi ñu nekk ci tool nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu tabaraka wa ta'ala minhum amin ci suñu jotaay bi ñu génn muy buntu ndénkaani ci jigéen ñi muy 34 eh, chapitre 34 wala garab numéro 34 fanweer ak ñeent mu eh, si suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadith mu nekkoon xadiis sayyidina Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu anhu bim ne dégg naa uh, rasulallahi fi hajjati al-wadaa'i yaqul ba'da an hamida allaha ta'ala wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'ada tey nag ñu war a jël xadiis bi ci tegu muy xadiis numéro deux cent soixante-dix-sept ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne wa an Mu'awiya ibn Haydata mu ngi jële jóge ci saxaaba boo xam ne Muawiya la tuddoon di doomu Hayda ta Hayda ta uh, maftuha la ah, mooy Muawiya ibn Hayda comme que dañoo def wasl continue moo wax Muawiyata ibn Haydata radiyallahu anhu mais wuñ taxawoon anhu annahu qaala ndongal woon ci Yonent mi alayhi salaam mu ne nee na qultu damaa wax ya rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laaj la dama ko wax ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa xaqu zawjati ahadina alay mais lan mooy aq soxnay kenn ci ñun ci suñu kaw ci wala ci kook ci ci boroom këram ku nekk ci ñun soxnaam ban aq la am ci moom ah qaala yonent bi alayhi salaam ne an tut'imaha idha tahimt mooy nga koy jox mu dund di jox ko muy lekk boo lekkee wa taksuwaha nga koy solal ida tasayta boo soloo te boo ñëwee ba problème am ba nga jaar fii la alxuraan wax yépp wa'iduhunna naak yooyu yépp mbir yi doxul wahjuruhunna fil madaaji'i nga agsi ci na foofu nag bu lool amee wala tadribul dóor alwajha xar kanam walaa wala tuqabbih te bul tuqabbih loolu lan mooy tuqabbih mu ne waqaala loolu al imaam Abu Daawud moo ko wax al imaam an-Nawawi li mu ne waqaala maana waqaala mooy ca suuf mu ne te imaam Abu Daawud rahimahullahu ta'ala as-Sijizi wa as-Sijistani rahimahullahu ta'ala borom sunan bi ba mu ko soloowee dane qaala Abu Daawud wala tuqabbih ay la taqula qabbahaki qabbahaki Allah subbooxun ma la mooy loolu la <laughs> tuqabbih bul wax cim yal na la yàlla bonal waaw su booxun ma la waaw sa dara yàlla barkeelu sa dara yu mel noonu déedéet loolu mu ne loolu bu ko kenn wax mu ne loolu lay tekki waaw waaw kon mu ngi noonee hein mu ne kon bul wax lool wala tahjur te bul gàddaay ndaw si illa fil ci lu dul ci kër gi waaw lu dul ci kër gi mu ne xadiisun xadiis bii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud waqaala léegi li mu wax sànq gis nañ ko de waqaala maanaa laa tuqabbihu ay laa taqul qabbahakillah léegi wax ñu may xadiis bi yéen kan est ce que moom kese ñoo ko solo naan déedéet sëriñam <coughs> moom mii nag moo gënoon a taqoo ak imaam Ahmad ka imaam Muslim rahimahullah xam ñoom ñaari taalibe imaam Ahmad lañ ak ak ñoom imaamul Bukhari rahmatullah ñoom ñëpp ay taalibe imaamu Ahmad la mais kim ci gënoon a taqool ci ñoom ñëpp. mooy kii mooy al imaamu Abu Dawud nii moom moo ko yaral boppam sax moom al imaamu Ahmad moo ko yar rahmatullahi alayhi léegi euh, <clears throat> du moom kese kon sëriñam bi al imaamu Ahmad solo na ko noonu na ko noonu mbokkam euh, taalibeem al imaam Ibn Maaja al-Qazwini imaam Ibn Maaja nag du du du taalibe imaam Ahmad voilà bu ma nee mbokku gisoon nañ fi euh, ñoo bokk kutubu sitta te tamit en plus as-sunanul arba'a. ba pare am na sëriñ yu bari <clears throat> yoo xam ne ñoo ko bokk te tuddoon nañ leen ne ñoom eh, ñoom ñépp a ko bokk ñoom juróom benn boroom téere yi ah, ci kaw loolu mais tekkiwul ne imaam Ahmad mooy sëriñu imaam Ibn Maaja déedéet kon naka naka la ko al imaam Abu Daawud moom mu ko indi ci kitaabu nikaah yi baabun fi haqqil mar'ati ala zawjiha ñetti xadis yi mu indi ci buntu boobu yépp xadis bii la waaw xadis bi la jël indi ko ci ay façon moom la indi ci ñetti xadis dafa indi ci fii xaqil mar'ati ala zawjiha lii nag mu nii mooy bi nga xam ne moom la njëkk indi bi mu ubbee buntu boobu mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'il mu nekk ñu nett mooy Muusaa ibn Ismaa'il mooy al-Haafiz al-Minqari nañ ko eh, moom sëriñam la moom mii ak imaamul Buxaari waaw <laughs> waaw waaw al-Haafiz al-Minqari lu dégg gis nañ fi imaamul Buxaari naan haddathana wala haddathani Muhammad ibn eh, eh, Musa ibn Ismaïl muy at-Tabuzaki eh, at-Tabuzaki al-Minqari al-Basri muy al-Hafiz al-Minqari Abu Salama moom mii sëriñam la woon ak al imaam al-Bukhari yi ñi ci des nag du seen sëriñ directement voilà parce que dafa teel a génn àddina te ñële ay mag lañu mooy imaamul Bukhari te tamit dañoo teel a dugg soobu ci sàkku xam-xam mook al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi moo tax ñu am sëriñ comme moom nii nga xam ne ñeneen ñi fekkuñ leen ci lu dul ñoom par intermédiaire ñoom nag directement mu ne haddathana nettali nañu mu nettali nag Muusaa ibn Ismaa'il wa al-Haafiz min qaryat Abu Zakiyyu Abu Salama rahimahullahu ta'ala qala al-Basriyyu qala mu ne haddathana Hammaad mu ngi nettali mooy Hammaad bi Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basriyyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana abu qaz'a albahili yu mu ne ki ñu nettama abu qaz'a albahili moo doon suwayd ibn hujayr ibn bayan albahili yu abu qaz'a moom it albasari dégg ñoom ñi ñëpp waa basara lañu woon an hakim ibn muawiya alqushayri mu jëla ko ci hakim ibn muawiya ah, alqushayri moom nii eh, kii la eh, doom la doom la ci ki nga xamante ne nii mooy ki indi hadis bi muy Hakim ibn Muawiya al-Qushayri kon mooy Hakim ibn Muawiya ibn Hayda al-Qushayri Abu Bahz al-Basri gis léegi moom moo ko jëlee an abiihi ci baayam di Muawiya mi nga xamante ne mooy ibn Hayda ta moom mooy saxaaba bi Muawiya ibn Hayda ibn Muawiya ibn Qushayr ibn Ka'b ibn Rabi'a ibn Amir ibn Sa'sa'a al-Qushayri mu ngi noonu mu ngi nii <laughs> eh, boo déggee am na kii voilà nañ bàyyi noonu voilà waaw <laughs> ah, Muawiya ibn Hayda en fait euh, euh, Baz ibn Hakim an abi an jaddihi moom mii mooy seen moom ci moom mii la moom mii mooy mooy terminus ba <laughs> mooy maamu Baz ibn Hakim tamit Muawiya ibn Hayda ibn Muawiya ibn Qushayr al-Qushayri Eh, radiyallahu taala anhu ndongolo woon cenanti ma alayhi salaam moom it Basra la mujjoon nekk eh, moom i nga xamante ne ni moom la fi mu génn àddina nag mooy bilaadu Xuraasaan kon nag moom mu ne qultu dama ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma haqqu zawjati ahadina alayhi qaala an tut'imaha idha ta'imta wa taksuwaha idha iktasayta aw iktasay aw iktasabta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bayt qaala Abu Daawuud wala tuqabbih ay an taqula qabbahaki Allah nii la ko ëndee mooy li nga xam ne moom la fi kii mooy wa taksuwaha ta nga solol ko idak tasayta mu ne aw iktasabta waaw wala iktasabta waaw mooy boo fàggoo ba am loo dunde booy dund bu ko fàtte waaw kon lii mooy xadiis bi eh, muy wax ba léegi ci eh, ndénkaane yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam defal defal nu ngir eh, eh, soxna yi ngir jigéen ñi nit ñi buñ amee boroom kër kon lii nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam lëkkaalee ba buntum bunt bi dafa leer ay ndénkaane lay joxe eh, te saxaaba bi dafa laaj ci sulbul mawdu' li nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg euh, intitulé euh, mbir mi li nga xam noonu lañ ko tudde moom loolu laaj sax lan mooy lan mooy àqu soxnaay kenn ci ñun ci suñu kaw waaw loolu ko defee yonent bi nga alayhi salaatu li nga xam ne mooy ki gën koy laay biir mu laay biir leen laay biiraale xeet wit loolu dañ cee xame ne nit ki euh, bu dee am na yoo xamante ne nii jàpp na ne yu ko war la wala xam na ne ah yii de Euh, bu euh, na seet koo xamante ne nii mooy nga xam ne yii daal jàpp nga ne xamoo ko seetal koo xamante ne yaakaar nga ne ah borom bi dénk na ko xam-xam wala boo ci amul sax lu xaw a leer ba ginnaaw ba nga laajee ñu boole la ak moom wala yow nga fexe dem laaj ko lan mooy àq yi ndax loolu dafa am solo ndax àq yi mooy boo ko deful ah man nga koo fell te doo ko yëg loolu kese la loolu comme liñ la waxoon bi ñuy tëjwee ne ngir nga xam ko ngir sa xàqu bi nga yoreel sa mbokku jullit ngir nga bañ koo piétiner rawatina ki nga xam ne mooy sa soxna kon mu daal di laaj loolu dañ ci xam ne nit ki bu amee lu muy laaj amul loo xamante ne nii eh, danaan bon danaan man daal sawaay am naa kersa quoi non am naa kersaay laaj déedéet kooku sinon day bokk ci ñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax naan ñaar ñu mel nii moom kuy miise ci kuy am xam-xam bu mu jaar ci ñoom bu mu compter ci ñu mel nii koo xam ne Eh, moom dafa rëy dafa rëy waaw moom waaw man moom man naa fi nekk waaw man xanaa xaw ma sama bopp te lii sénégalais bu ci mucc bariwut wal iyaazu billah waaw surtout mooy fi ñu koy xamee mooy bu ñu gisee yeneen yeneeni xeet yu bokkul ak ñoom waaw dañuy leen di xeet en général du ñëpp ah. waaw jàpp ne ñoom rien ñooñu xamal leen lenn ci diine wala ñu jànge dara ci ñoom rek day wane ne ñoom kon lañ bàyyi dëkk ba wala réew mañ mag ñañ fa am xamuñ seen gëdd wala boo xanaa xamuñ li ñu yor alors que loolu ça ne veut rien laa wax sa mag ñooñ ngay wax dem nañ feneen ute fa xam-xam voilà te mbir mi du affaire ay dereet ak kii nii la mel ak walla naaru gànnaar la man man man nit ku ñuul la walla comme la ma déggoon waa ja nga xam ne moom xamul waaw moom lam daa la moom waaw wax naan ay bu ma man moom li mu ñëw wax France xaw ma naar yi di ma jàngal sama diine bu boobaa xanaa xaw ma ñi ma bàyyi Sénégal waaw <laughs> waaw mooñu ñooñu loolu loolu lépp loolu mooy façon ku mel noonu moom de toute façon xamal ne fekk mu ngeen esprit boobu du xam dara waaw loolu moom na ko na nga ko signé ne kii du xam dara waaw du xam dara waaw képp koo xam ne tamit noon nga fi borné waaw parce que man daal saay tarixa sàngam laa bokk Euh, man ñeneen ku bokkul ci tariixa bi du ma la déglu waaw tey en plus sax tariixa ba ngay woote ña fay wax xam-xam sax intéressé wuñ la dañ laa intéressé wul boo leen dégloo ñoo ko waccoo yam ci yow parce que miinoo lu sérieux te xamu ngeen xam-xam ku leen di wax lu leen di daaneel aka euh, euh, ngeen nekk fi di di di di yéemu kese ngeen bëgg waaw yow doo xam tous de toute façon yow moom bokkoo ci waa daa'iratul ilmi bokkoo ci waaw yàllaa la ci seetaan nag génn waaw saa bu ko soobee bëgg la cee génne nag état d'esprit bu yées boobu dina ko génne ci yow waaw mooy doo ku rëy du xam dara waaw ñu ne kooku moom doon xam-xam ak koo xam ne nee na day daa rus quoi ñoo xëy mu ne moo man am naa saay laaj xam nga tamit question toog fii ñépp toog may laaj hein naan naan naan naan mani bu génnee dañ koo war a raxasanto non loolu quand ak nan la ñuy sangoo set quand même non loolu quand yow lu ñëw nga wax lool mais looy xam te doo laaj dara te doo te yow amoo possibilité dem chercher ndax laaj du laaju taxaw tiim kenn kese mais nga chercher ji loolu sax nga ne doo ko def kooku du xam dara kon nag kii Seydina Muawiya eh, ibnu Hayda nee na man damaa laaj yonente ma lay sar sar te leen ñu gisa ci teggin booy laaj Abdullah waxoon nañ ko fi ay jamono gisoon nañ fi ay xadiis dane qultu ya rasulallah dama ne yow na wal yàlla li sallallahu alayhi mooy kii laaj bu ñëwee di wax na wax ji leer waaw te ki muy buy wax ak boroom xam-xam bi na xam ne du n'importe qui du na xam ne du n'importe qui voilà na xam ne du du ne du n'importe mooy na seet ay kàddu yu tegginu mu wooweeku ko waaw yaa cheikh yaa fadilata cheikh yaa fadilata al façon yu mel noonu nag ko wax waaw wala yaa fadilat al ustaaz yaa shaykhana yu mel noonu waaw wala yow si bu dee wolof yi ah, sëriñ bi ñun de waaw lii lañ doon laaj wala lu mel mais ñëw euh, di jaar ci turam parce que nii la tudd waaw loolu naan ko eh Moodu ah yow Moodu sawaay yow lan nga xalaat ci affaire bi quoi masala bi déedéet léegi doo ko wax bi ci yées nag mooy. yow nga ñëw au lieu mu tudd cheikh au lieu nga ne ko sax cheikh ah même loolu waroo ko wax yow nga naan ko xës ko waa xës waa xës ah ayow mais mais booy yow tamit waay bu dee sa booy la waroo ko wax yaa xës waaw déedéet danga koo war a jox loo xam day wane ne kii borom bi moo ko teral ak xam-xam waaw kon moom mu ne ya rasulallah yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ma haqqu zawjati ahadina alayhi waaw lan mooy àqu soxnaa kenn ci ñun ci kawam lii it muy laaj bu leer waaw dañ koy xame ne nit buy laar laajal lu leer waaw boo ñëwee bëgg sa tontu baax wala ñu man laa tontu il faut sa laaj di leer mais bu dee laaj di leerul tontu bi mënula leer waaw waaye woon nañ ko fi tamit mais waay xam nga rek sama affaire bi quoi ah xam nga rek mooy foofu nga xam ne bu ma xëyee faay dem di dóor quoi waaw. mooy dama fay dóor ba kii après ba yaa ngi comprendre quoi après léegi ba bëgg a xam loolu noonu ma nekk di def noonu ah est que loolu lan la ci charia wax quoi mais léegi li lan la lan la liy tekki dara nga xam ne faraay dóor faraay xëy ma xëyee faraay kii quoi kii kii quoi léegi bu ma demee di kii kii fa ba kii jot waaye après heure sangam ma kii daal li ñibbi bi loolu laa bëgg a xam lan la ci charia wax dama naan la man xaw ci li ngay wax dara quoi leeralaat ko voilà <laughs> ah, mooy mbir yi laaj yi daa leer xam nga laaj bi daa leer moo tax yonent waaye saa saam tontu ko wax ko lu leer an tut'imaha nga leel ko idha ta'imta te gisoon nañ ko ci hadis bi ñu génnoon bu mi naan wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna te xàq bi jigéen ñi am ci seen kaw yéen góor yi mooy ngeen di rafetal yéen jëkkër yi ngeen di rafetal ci ñoom ci sol ko yi ngeen leen di solal ak leel leen ci li ngeen leen di jox ñuy lekk te ku wax lekk naana nga ca biir mooy an tut'imaha idha ta'imta mooy nga koy jox mu lekk boo lekkee waaw waaw mooy ko nekk fi <coughs> yow sawaay bala ngaa ñibbisi ngay jaar benn dibi <laughs> léegi yi wàcc yow après timis ngay ñëw wala avant timis nga jaar ci dibi bi lijjanti sa bopp ci ganaar yeeg ah forox caaya yeeg ñoom seen wala ci cere yeeg <coughs> cere yi yàpp yeeg yu ne te yow dépense mbaxal nga fi joxe woon xam nga ne loolu naa yi soo tax a ñëw an tut'imaha idha ta'imta nga ne ah mais mais dane boo lekkee nga jox ko man jox naa ko mais mooy ah mais ci li ngay lekk te en plus lekkandoo boobu dafa am solo yonent baay saa saam da doon lekkandoo <laughs> <laughs> dafa am solo waaw <laughs> ah. waaye boo daal di dem ci ci shawarma yi ak tacos yeeg ñoomin kebab yeeg restaurant yu yu yu yeneen yeeg ah. jaar ci McDonald beeg yooyu defar fa sa bopp ba naay <laughs> ak si nag moo taxit boo ñëwee sawaay kuddug mbaxal gi ñaar nga ciy cof ah non man c'est que sama temps yi biir bi dafa tëju quoi man aw ma appétit dara te que yaa ngi ciy waxaale lu amul de yaa gina appétit waaye yow ma ne <laughs> waaye ut ndox yi nga dóor fee xam nga ne boo ko boolee lan nga koy boolee mbaxal mi xam nga ne yow mbaxal mi sax da la koy yàqal moo tax fii mu ne boo <laughs> ak ne rek naa ñam ngir ngir sànni faam bi ko waa yaa ngi ciy waxaale lu amul <clears throat> waaw an tut'imaha nga koy jox mu lekk ida ta'im ida ta'imta boo lekkee kon loolu la ngoy nawloo te jàpp ne man daal ci li ngay lekk nga leen di jox waaw mais wute naag ñi nga xam ne léegi mais rek loolu da koy jàng bi ngay laata ngay nekk mag sinon boo tànnee loolu xam nga théâtre désolant lu xew-xew scénario scène yu désolante yi ngay gis euh, réew ma euh, kër goo xam ne paa bi wala kii assuré añ bi moom añ kese la fa assuré reer jot parce que man la assuré loolu lépp parce que dafa cher te ñu bari fi dëkk ay doomam ñi doomam ñi jarbaatam ñi ñeneen ak ñeneen ñi ay xam di jàmmeem yoo ay am di jàmmeem yoo xam ne fële lañu xamante seen doom ñu ne nañ ko leen ko yónnee ci réewum taax ñu ñëw fii mais manul di dépasse yooyu yëpp manu koo def moom muy def añ bi nga gis au reer bi ñu baree fay liggéey de ñu baree am ni ci ñoon buñ amoon xel sax premièrement pas bi ci boppam dañu ko waroon a gis ne ko bon di participer ci dépense waaw waruñ ko woon bàyyi moom kese añ bi kese sax mu koy def comme que am nañu loo xam ne moom ci la ñuy jàpp fi lañ nekk moo leen dundal bañ kii ba am seen métier ñii di jàngale ñii am leneen affaire esprit égoïste boobu nga toog waaw nekk sa coin wala parce def na sa benn appartement kër gi yaatu na benn côté sa soxna te yow bu añ bi jotee nga ñoom ñu ñëw bokk ko nit ñi bu reer jotee nag nga jënd sa cere jënd say affaire fële jënd say nen say kii wala yéen ngeen def fee bàyyi ñi ci def tamit ñoom ñu def noonu ku nekk nga xool ñii di jëndi fonde fee ñii di jëndi la ça c'est quoi ça ah mooy gis nga noonu bu ngeen ko tàmmee foofu ngeen di commencer égoïsme gi waaw wal iyaazu billaah noonu lay tàmbalee waaw bu guddi jotee ñii di jënd seeni cere fee seen poti cere fee seen booli cere ñii seen lii fële waaw bu suba jotee nag bañ ciy nekk it noonu lay demee léegi nag bu añ jotee nag paa bi res ko ñoom ñépp ñu ñëw tiimati bool bi loolu xoolal lool kooku nga xam ne noonu mu dundee noonu bu manee buy man tuuti ba génn kër gi noonu bu demee même këru boppam boo mayul noonu lay mel loolu mooy indi bu amee soxna sax après wala bu giwee di dem di lekk ci mbedd yi bàyyee leen ak yee ñëw di leen dóor tuur lëndëm waaw ndax lekkandoo nit ñi ci boppam la xamul waaw waaw te loolu lu garaaw <laughs> waaw day jur ci nit ki yenn jikko yoo xam ne jikko yu siis waaw ay siis ak yooyu ndax il suffit moom la mu yaakaar nag soxnaam si muy door a takk dem benn appartement ci appartement ci kër paa bi amaguñ sax doom wala seen doom yooyu ñu am petit gosse yooyu ñu amagul deux il suffit kenn ñëw fa rek ku fi bi daan rësti heure wu lekk quoi mooy jox la ma naroon a kii pour ñun ñooy kii ah commencé lépp ci loolu lay kii mu nekk koo xam ne en plus a suq da koy dugg mooy ak nay après di kof kopal ak nit ki wala yaa billah wal iyaadu billah <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu mu ne kon wa taksu wa taksuha idha iktasayt nga koy jox mu sol boo soloo waaw lii tamit dañ ciy gis ne yonentu saa saam ci bu nekk day tàmbalee nit ki nga defal ko yow boo ko defee ndax moo ne woon ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul waaw tàmbaleel ci sa bopp ginnaaw gi nga jàll ci ki nga xamante ne nii moom ngay dundal waaw l'islam moom affaire moom danaan la sa bopp d'abord parce que ku newul naam bala nga ne naam ne fa waaw bala ñu lay gàll dara naan la kiiwal ah il faut sa waay moomee ñu naan def yow yow di ko gàll dara moo fekk moom itam lool man na ko waaw ah bu dee ne moom moom kiiwul kay <laughs> moom ci boppam amul lum lekk nan nga ko mën a waxee dundalal keneen waaw mooy loolu la léegi mu teg ci mu ne wala tadribil wajha wala tuqabbih côté bi gisoon nañu ci hadis bi fadribuhunna nag boobu wa in xiftum shiqaaqa baynihima gisoon nañ ko jotaay bi ñu génn duñ ci sori ah, mooy ci li nga xamante ne ci wàllu uh, yar boobee nga xam ne bu dee mën da ñàkk te loolu sax nekkul lu gën comme li yeneen tubaab yi saa saa wax te mooy hadis bi ñuy mujjee gis fii ulaayka lay lay soo bi xiyaarikum ñoo ñoom di dóoraate yooyu moom nekkuñu ñi nga xam ne ñoo gën ci yéen waaw loolu moo tax sax Shafi'i rahmatullah alayhi ne yooyu daal kenn du ci àgg waaw <laughs> waaw loolu moom loolu moom moom moom jar da àgg moom waaw loolu moom jarul a àgg du tout bu kiiwul daal yow xamal ne bi yoboo nga seeti leneen rek waaw te defi leneen da xam ne loolu moom doxalu du du dox waaw kon ah ne mooy ñoom nañ naan loolu moom lii sax tey tere na dañuy tere duur bi waaw même bu dee loolu la mooy fexe leen daal defe dara leneen quoi waaw tarku daal awlaa <laughs> waaw <laughs> léegi euh, euh, waaye nu nekkoon kon même boo ñëwee bay def lool na nga moytu xar kanam gi parce que bi da koo teddal naa karramna bani aadama borom bi nee nañoo teral boroom aw euh, doomu aadama te mooy li gën a tedd nga xam ne buy julli moom la koy wax mu daal di koy dëpp ngir wane màggaay màggal ki nga xam ne mooy boromam ak sant ko waaw ah, ak yooyu nga xamante ne nii loolu lépp mooy bu mu ne bul wala tadribil wajha wala tuqabbih te wax wax ju ñaaw subbooxun ma la wala eh wala yow mii daal yal na la ak yu mel noonu déedéet mu ne loolu bu ko waxaa ah. ah, waaw wala tuqabbih ay wax yu ñaaw yooyu moom bu ko wax bu wax de wala wax qabbahaka Allah wala naan kii ku bon la qabiih qabiiha kii la waaw kii yow ni nga yéesee waaw ak gi mel noonu mu ne lool bu ko wax te bu ko wax comme l'imam Abu Dawud bul ne subbooxun ma la wala subbooxun ma la ngay wax qabbahakallaa yàlla borom bonal la mu ne walaa tahjur tabul gàddaay illaa fil bayti lu dul ci kër gi voilà lii dañ cee xame ne wahjuruhunna bale alquran di wax dañ gisoon ko bii weesu parce que dafa am ñoo xam ne dañ ne ci hujru la jógee hujru mooy nga wax ko wax ju wax ju tar wax juróom na wax leen wax bi car loolu moom dëgërul waaw <laughs> loolu moom dëgër da koo deful parce que bu doon loolu la yonent bi saa saa du leeral fii ne wala tuqabbih tabul wax wax joo xamante ne comme qabbahakillah subbuuxun ma la mooy rek na nga ko gàddaay ci lal yi waaw ci néeg bi mooy bu ko toxal jële ko ci kër yóbbu ko beneen kër déedéet waaw moo tax mu ne wala tahjur illa fil bayt lu dul ci kër gi tabul ko gàddaay lulul ci li nga xamante ne mooy ci kër gi taw yooyu taxawoon nañ ci tamit leeraloon nañ côté boobu walillahi alhamdu wal minna kon loolu la hein eh, kon nag mu ngi noonu le léegi nag am na bon ñu ne mais des Euh, mooy ut benn hangar fee yoo xam ne nekk fa tamit loolu du dara newu ci parce que yonent bi alayhi mas na def loolu li nga xam ne ci la euh, ilaa woon kii ci la kii woon boo daal di woon bàyyi euh, soxnaam yi pendant un mois loolu benn hangar la ne woon benn kii bu mu defaroon benn kii fu doon nekk loolu bon foog naa tuddoon nañ ko fi ba Seydina Omar mooy mashruba goog nga xam ne fa la ne woon weer Euh, ba mu déggee waa ji ñëw ne ko yonent may sarsam fase na mi nekk rumeur la woon mu ñëw laaj ko mu ne déedéet loolu lépp amu ci loolu lépp amul kon mu ngi noonu <clears throat> am ñu ne kon loolu noonu mooy mën naa nekk mais ci kër gi la kon nag mu ngi noonu le al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen xadiis muy xadiis numéro deux cent <clears throat> deux cent soixante-dix-huit ah mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim